man de alayhi salaatu wassalaam ni ma xamee ci sama soxna li ma xamee ci sama soxna di Aïsha lu dul lu baax moom it xamuma ci moom lu dul lu baax te wa maa yadxulu ala ahli illaa ma'i te du dugg sama kër masula dugg sama kër lu dul man lay àndal man alayhi salaatu wassalaam loolu la xam nga nit ñu bari nag gis nga lii nii <laughs> xam nga léegi surtout réewi wolof ñoom erreur yu mag lañuy def mooy soxnaay diw loo ko jege-jege yow waroo ñëw këram dafa dem noonu rek dem seeti soxnaam noonu tawaa ji newuf loolu loolu dafa xaraam nga nekk fa moom yéen ñaar kese xam nga loolu dafa xaraam loolu la suñu boroom di tere di wéet googu noonu nga xam ne loolu la alxuraan di tere yonent a alayhi salaatu wasallam di tere ñaar góor ak jigéen du ñu wéet lu dul ne seytaane moo leen ñetteel te tamit yow même bu dee defoo dara mais yow def nga lu dul noonu en tout suñu boroom moom l'islam li mu tere waxul ne ay bu dee après la ngeen def yoonam newu ci mais li muy mooy ne lii bu ko kenn def bu ko kenn def loolu la tere léegi da ngay gis gars yi surtout nag ñun wolof yi problème dëgg la pour wane ne waa ji sama copin keuse lañoo bokkul lépp léeg-léeg da ngay gis sax yi ñuy séq soxnaa yi seen xarit mais danga naan mais ñii ñii xanaa ñii duñu xalaat da ñëw gis ma am na daal na ma bi ma demee Sénégal 2015 bi <laughs> euh, koo xamante ne nii moom ma gis ko mais ci kaw lalu waa ji la ñëw toog noonu soxna see ngi toog moom mu ñëw yéeg ci kaw lal wi toog ci ci wetu soxna si mais affaire bi man man mu ngi bëgg jële kaw goo xam mais ko ci ñoom du dara ci ñoom ndax amaana kii nii xarit euh, soxnaay frère am la wala loolu moom pour ñoom du dara tëdd nag tàllal tànkam mooy yoo xam ne yow après da ngay ci laa ne ah vraiment je suis au Sénégal quoi je suis revenu ndax loolu <laughs> dañ cee bari le yoo xam ne ah nit nag mën na cee bañ sax bàyyi xel ndax noonu la ñuy gis muy demee di tàpp santeek di gi nga gis ñeen nit ñi di dóorante fii di waxante lu ne mhm. di wane ne waa ñoom dañoo dañoo dañoo duggante dañoo daanaka benn lañu alors que loolu erreur la dem kër kër nit boo fay dem àndal ak moom bàyyil ba mu ne boo bëggee dem sax seeti soxna yow bàyyil ba waa ji ne fa nga ne ko nga woo ko ne ko man de damaa bëggoon a ñëw ziar si leen mais loolu wax ko ñoom ñépp ziar leen ñoom ñépp kañ ban heure nga fay ne mu ne la heure tel mu ne la insha allah kon dinaa fa jaar est-ce baax ci yow mu nga daal di jaar heure boobu loolu la